la ñëwaat xadis six cent quinze insha allahu taala ci téere bi léegi nag mu ñëwaat ci beneen xadis muy xadis deux cent cinquante cinq insha allahu taala mu ne waan abi hurayrata radiyallahu taala anhu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala innahu la ya'ti ar-rajulu al-'azimu as-saminu yawma al-qiyamati la yazinu 'inda allahi janaha ba'udah muttafaqun alayhi kon hadis bii la al imaamu daal di teg al imaamu an-Nawawi al haafiz rahimahullahu taala mu indi hadis numéro deux cent cinquante cinq ñaar téeméer ak juróom fukk ak juróom mu ne waan Abi Hurayrata hadis bii nag mu ngi koy jële ci Seydina wa mawlaana Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu wardahu annahu qaala an rasulillahi muy jóge ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam lan la ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam wax mu ne innahu dëgg-dëgg de la yàtti dina ñëw ar rajulu yawmal qiyaama day wax ni waaw yi mu a nag lu la fi yonent bi alayhi salaam nettaliwul képp ku la fi nettali seen yawmal qiyaam yooyu moom rawatina yawmal qiyaam wolof xamal ne loolu demewul noonu waaw nga xam ne daal ku ci nekk xoolal fa bokk rek ñooñu daanaka ñooy at yawmal qiyaam ñoom daal yawmal qiyaam mel ni daal ñoom daal ay waay <laughs> heureusement mooy li ma doon wax heureusement alhamdulillah ba affaire yi demewul noonu waaw alhamdulillah non ba affaire yi demeewul noonu quoi <laughs> wolof bu ñu amoon àjjana kenn du dugg saway wolof yu bari ci ñoom sax duñ dugg parce que bokkuñ courant tarixa wala bokkuñ courant niñ jàppe diine ak yu mel noonu wala iyaazu billah ci biir seen courant yooyu sax am na ñoo xam ne dañuy ci discriminer duñ dugg waaw ñu créé seeni seeni yawmal qiyaam yoo xamante ne nii xewul lu dul ci bopp ñu koy wax parce que du dëgg waaw nga xam ne daal ñoom daal sëriñ ba ñu gëm moo fay at moo fay waaw di moo fay buum di bumme ñépp nag di ko ñee alors que demewul noonu ku la wax loolu wax la dëgg waaw kenn na fa aagul waaw foofu moom bés boobu laa yatakallamuuna illa man adina lahu rahmaan wa qaala sawaaba kenn du fa du fa du fa du fa wax benn kàddu lu dul ki borom bi jox ndigal te buy wax keroog lu jub kese te ñu ñun moom suñuy dëng yooyu ñu jàpp ne loolu yawmal qiyaam di gaaruwaale ñeneen ñeeg exclure ñeneen ñi ci wër yàlla waaye ñooñu xam nga ne moom laqad ah ñoom moom dayyaqu wasi'a waaw nekk nañ fi di bëgg xatal loo xam ne lu yaatu la muy mu yërmande yàlla wal iyaadu billah kon nag al imaamu Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne mu an rasulillah muy jële ci ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam annahu qaala mu ne innahu dëgg-dëgg la ya'ti ar-rajulu mu ne dina ñëw dina dina dëkk ar-rajulu góor gi nga xam ne al-azimu day màgg as-saminu daal di duuf waaw yawmal yow ponkal yawmal qiyaamati bésul taxawaay ba waaye gis nga li muy duuf noonu di ponkal ci wàllu boo ko tegoon ci poids yeeg balance yi laa ma du peser inda allahi fa yàlla janaaxa ba'uda laa wax lu toll ni laafu yoo <laughs> mu ne muttafaqun <laughs> hadis bii daal imaamul Buxaari yu ak al imaamu Muslim ibnul Hajjaaj yi rahmatullah alayhi maa ñoo ko solo al imaamul Buxaari yu rahimahullahu ta'aala benn bërëb la ko indi moom al imaamu al Buxaari yu mu ngi ko indi ci baabul ci suur tafsir suur kitaabu tafsir suuratul Kahf baabul ulaa'ika allaziina kafaruu bi aayaati rabbihim wa liqaa'ihi fa habitat a'maluhum al aya buntu boobu la gondi mu ne haddathana Muhammad ibn Abdillah mu ne ki ñu nekk tari mooy Muhammad ibn Abdillah mooy al-Hudali al-Hudali ah non maanaam al-Hud az-Zuhali loolu lañ naan sabqu lisaan <laughs> ah mooy qalbu qalbu bu qalbu voilà qalbu la ah ma ne Zuhali ma ne Hudali <laughs> ah az-Zuhali az-Zuhali mooy Muhammad ibn Yahya ibn abdillah ibn khalid ibn faris ibn zubayb al-juhali al-khurasani an-naysaburi rahmatullahi alayhi moom nii bokk na ci sëriñu imaamul Buxaari yi waxoon nañ la taay demoon nañ la wax ci moom ne mooy la xewoon digganteem ak moom al imaam al Buxaari euh, ba mu ñëwee Xuraasaan bañ koy laaj laaj laaj laaj laaju compliqué yooyu rek <laughs> jël ay xadiis ay di ko di ko jaawaleel affaire yi jaxase leen def leen lu nekk ñëw di ko laaj lu ñu ko laaj mu ne xaw ma hadis yooyu xaw ma <laughs> ba pare mooy bi mu demee foofu noonu après bon dafa am histoire ak sëriñ bii nii bokk na ci ñu ko doon teeroog yooyu waaye après te sëriñam la sëriñam la waaye après bon amoon benn différent quoi parce que euh, ba mu ñëwee gars yi finalement ñépp ñu fa doon jànge ji ñu doon jànge ci daaraam ñëwatu ñoom dem rek saa bu ñu xëyee nekk ca imaamul Buxaari loolu nag bon mu gis ne c'est pas jaadu quoi voilà loolu moo indi woon kii bi ba imaamu Muslim rahimahullah seen sëriñ la woon ñoom ñaar ñëpp moom comme <laughs> bu tey dañ <laughs> mooy dafa ne moom dafa dafa xawoon a tàgg ñoom ay affaire xawoon a kii quoi waaw ñoom ñëpp bi mu demee ñëw euh, sëriñ bi nag bon li euh, nga xam ne après. ci la jaay yi commencé di ñëwaat nag mu waxe noo xam ne daal moom imaam muslim gis na ne ñoom lañ ci jublu quoi mooy ñi nga xam ne dañu fee bàyyi woon daara ji dem feneen voilà am daal wax yu mu wax lool imaam muslim bon mer daal di dem këram la mu bind ci moom yëpp mu suf ko ci ay gëléem indi te la mu mës a bind ci ay xadiis ci moom yëpp indi ñëw delloo ko yëpp waaw dem yoonam ba pare en plus boo tax leen ñenn ñi naan looloo a al imaam muslim ci saxiixam bi léegi comme que noonu la comme que li waral loolu lépp mooy ñaari sëriñam yi <laughs> al imaamul Buxaari ak imaamu euh, bii nii imaamu Muslim jël ne ah saa léegi ñoom ñaar sax ah, saxee bi mooy ñoom saxiixam daanaka gisoo ci benn xadis boo xam ne imaamul Buxaari yi la ko jële te pourtant sëriñam la. amul benn xadis boo xam ne tamit ci Muhammad ibn Yahya yi la ko jële moom imaam Muslim te pour pourtant moom itam sëriñam la woon. comme ni mu nekk sëriñ ci imaamul Buxaari rahimahullah imaamul Buxaari moom mu ngi nii da gis mu koy tudd indil na ko ay hadith yoo xamante ne nii euh, ci moom nii la ko jële euh, comme ni nga xamante ne noonu la ko euh, mu ngi noonu indi na ay hadisam da koy indi di ko di ko solo même bu dee ne am na lu doxoon seen diggante waaye loolu mooy xam-xam moo tax mu ne haddathana sëriñ la ci imaamul Buxaari rahimahullah mu ne Muhammad Muhammad ibn Abdillah da ko askanale maamam fii mais mooy mooy comme niñ naan Muhammad ibn Abd Sayyid yonent bi alayhi salaam ibn Abdil Muttalib mooy am na kuñ sotti Abdallah waaye loolu mën naa nekk mooy Muhammad ibn Yahya ibn Abdillah ad-Duhali an-Naysaburi rahimahullahu ta'ala qala haddathana Sa'id ibn Abi Maryama mu ne ki ñu nettali mooy Sa'id ibn Abi Maryama muy Sa'id ibn al-Hakam ibn Muhammad ibn Salim ñu xame ko ci ibn Abi Maryam ibn Abi Maryam al-Jumahi mawla Abi Fatima Abu Muhammad al-Misri rahimahullahu ta'ala qala akhbarana al-Mughira mu ne ki ñu nettali mooy al-Mughira ibn Abd al-Rahman ibn Abdillah ibn Khalid Eh, al-Qurashiyyu al-Asadiyyu al-Hisamiyyu al-Madaniyyu rahimahullahu ta'ala qala haddathani Abu Zinad mu nekk ma nettali mooy Abu Zinad di Abdullah ibn Zakwan al-Qurashiyyu Abu Abdirrahman moom la ñuy moo siiwee ci Abu Zinad ah Serigne ñoom Imaamu Maalik yooyu la Abu Abdurrahman al-Madani rahimahullahu ta'ala an al-A'raj moom moo ko jëlee ci al-A'raj Abdurrahman ibn Hurmuz ah ibn Kaysan moom it mu siiw ci al-A'raj waaye dakkantaram moo doon Abu Dawud am ñu ne Abu Hazim am ñu ne Abu Muhammad rahmatullahi alayhi an Abi Hurayra moo ko jëlee Sayyidina Abu Hurayra ad-Dawsi radiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu jëlee ko ci ndawal Yàlla li sallallahu alayhi wa sallama mu ne annahu qaala innahu la ya'ti ar-rajulu al-azimu as-saminu yawma al-qiyamah la yazinu inda allahi janaha ba'udah ba pare boobu dajee teg wa qala iqra'u fala nuqimu lahum yawma al-qiyamati wazna bi mu waxee firiw nañ ko sànq mu ne mu ne iqra'u liir leen jàng leen la alquran wax fala nuqimu dee su leen taxawal lahum ñeel leen ëllëg nit ñi jaamool yàlla gëmuñ yàlla dara yawmal qiyamah ak lu ñu mën a ponkal ceede rëy lañ dul peser ca balance ya yawmal qiyaamati wazna bésub àddina bésub alaaxira kenn du leen fa taxawal benn li nga xamante ni nii mooy ab ab ab ab ab ab ab mandaxe ab balance waaw loolu nag comme leen imaamul xaafiz wax mu ne ah yahtamilu an yakuna an yakuna as-saxaabi huwa aw huwa marfu'un min baqiyatil xadiis mën na nekk ne iqra'u bi wa qaala iqra'u kene Seydina Abu Hurayra moo ko wala bokk muy yonente mi alayhi salaam moom moo ko wax loolu lépp ma na nekk kanta kon al imaamu Buxaari noonu la ko def te bërëb boobu rek la ko def kanta al imaamu Muslim ñoom ñaar kese ko solo waaw xam nga waxuñ ko woon est-ce que ñeneen solo nañ keneen solowu ci waa kutubu sitta ñoom ñi kese ko solo moom imam ahmad indiwu muy mu ne mu ne moom foofu kitaabu sifatil qiyaama wal jannati foofu la kon di mooy téere bi nga xamante ne mooy leeral melo taxawaay yawmal qiyaam bisub taxawaay bak àjjana ak sawara mu ne haddathani Abu Bakr ibn Ishaq mu ne ki ñu nettali man imaam Muslim Abu Bakr ibn Ishaq di Muhammad ibn Ishaq ibn Ja'far al-Baghdadi al-Khurasani rahmatullahi alayhi qala haddathana Yahya ibn Bukayr mu ne ki ñu nettali mooy Yahya ibn Bukayr mooy Yahya ibn Bukayr Yahya ibn Abdillah moom ak moo keebayam <laughs> eh, Muhammad ibn Abdillah te Muhammad ibn Yahya ibn Abdillah fii benn la ah imaam Muslim <laughs> sëriñam bi dane haddathana Abu Bakr ibn Sa'd dane haddathana Yahya ibn Bukayr mais Yahya ibn Bukayr am na ko dox ci diggante Yahya ibn Abdillah ibn Bukayr al-Qurashi al-Makhzumi mawlahum ash-Shami Abu Zakariya al-Misri rahimahullahu ta'ala qala haddathani nettali na al-Mughira gis nañ ko sànq mu ne yaani al-Hizami moom lañ gisoon sànq ci càllale bi an abi zinad gis nañ ko an al-A'raj gis nañ ko an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala innahu la ya'ti ar-rajulu al-'azim as-samim yawm al-qiyamati la yazni 'inda Allahi janaha ba'udah waaw waaw mu ne iqra'u mu ne liir leen fala nuqimu lahu yawm al-qiyamati wazna kon hadis baa ñoom ñaar kesee ko solo ku nekk ci bunt yi nga ko indi indiwaatoo ko feneen benn yoon ci Sahih bi léegi lii ci lu gàtt mooy hadis bi dañuy wan ne kon yàlla la fa am solo fa yàlla nekkul ay ay ay ay ay ay ay nekk loo xamante ne nii wala man daal nii laa mel damaa am alal damaa am nangam ak nangam wala boo kawe naa rëy naa am naa lu mel nii déedéet loolu doxul fa yàlla de déedéet loolu doxul fa yàlla gis nga poids wu nit ki. kenn du ko peser ci yaram wuy nes neseeg ñu naan sa waay daa leer de ah sa kay leer gi muy dégager ak kii ni mel ak ceene gi mu ceene yooyu non non loolu loolu dara waaw poids nit ki fa yàlla xam nga lan la ci jëfam yu baax waaye du du caagante ni ay jëmmam nañ mel te gisoon nañ ca xadis bële man lam yusra ma ma man batta bihi amalu lam yusra bihi nasabu te tamit sa askan wa nga bokk du loolu mooy compter fa yàlla lii compter mooy sa jëf sa ngëm yàlla ja nga xam ne mooy suuxat sa jëf ju baax te yàlla tax loolu mooy compter kon nag koy nit ki nekkul ne nañu mooy loolu loolu lii lépp lan lay mooy apparence li ñu jàppee ki nga xam ne moo tedd ci nit ñi loolu doxul fa yàlla mooy comme fañ génnoon rek waaw mooy xadis yi ñu génnoon bee ci jotaay bi ñu génn waaw bi mu nee waa ji euh, lan nga xalaat ci kii mu ne ko kii miin ashrafin nas ak yooyu ci gën a tedd ci nit ñi ba finalement keneen ki ñëw mu ne ko loo xalaat yi mu ne mooy ah yi de moom ci ñu ñàkk way jullit ñi la waaw moom yey na bu bu bu waxee bu bu ram moo kenn du ko rammu waaw ah maanaam waxoon ak yëpp kenn du ko déglu waaw bu bu bu ñëwee di di di di kii kenn du ko bàyyi xel quoi ay waxam mu xamal ko ne nag kii moo gën buñ feetaloo suuf si kër ki ñu njëkk wax loolu lépp ak xadiis bi benn la ñoo bokk fu ñu jëm mooy mbir yi du apparence yi borom bi laa yanzuru ila suwarikum waaw inna allah laa yanzuru ila suwarikum borom bi nekkul di xool seen jëm yi ci kaw noonu ki la lay gërëme wala déet déedéet wala ila ajsaamikum ak yooyu seen seen yaram yeeg seen melo yeeg na ngeen mel ak ay kii ndax sa yaram a ngi nekk na da xonq xonk da ngaa weex déedéet walakin waaye li am dales li muy xool mooy ci seen xol yi la seen xol yi mooy ngëm yàlla ga kon nag lii la moo tax nit day ñëw pata ponkal ceene kii ñu naan bodybuilder la woon ah voilà moom moom moom moom moo doon référence ci wàllu yaram wu rafet ak ci biceps ak triceps ak ay tablette euh, kii euh, nu tudd chocolat <laughs> abdominaux yi yooyu yëpp mu ñëw fa yàlla sawaay ponkal waaw ceene lépp nekk ay muscle waaye ñu teg ko ci balance bi ma ne gis nga laa ko yoo yoo yoo yoo bi ñuy sonal temps yi gis nga rek moustique tigre ah <laughs> fay saa yi xanaa yooyu ñu ngi lay xaw a escanté de waaw <laughs> ah fay <laughs> moustique tigre bi saa yi mu ngi soxal waaw léegi mooy euh, waa ji yoo boobu laafu yoo moo ko gën a diis sa balance bi waaw te loolu it xadiis bi dañ ciy xamee kon loolu mooy kon mbir yi nekkul ci ne diw suufeel nañ ko ci société bi ci daafa yi la bokk waaye ñi ñi ñëw joola wala jullit ñi nga xam ne même bu dee am nañ waaye dañoo wàcc seen bopp. du ñu rëy rëylu ndax seen borom ndax ñoom ibadur rahman lañ ñoom yamshuuna ala al ardi hawna wa idha xaatabahum al jaahiluuna salaama ñoom moom dañoo euh, nekk jaamu keen ki fees dell ak yërmande rek mi nga xam ne moom moo euh, euh, moom moo yemoo ca arsh muy rahman boobee moom ay jaamam lañu waaw du ñu dox ci kaw suuf bu ñuy dox ci kaw suuf ndànk la ñuy dox modestie dañ nekk di rëy rëylu te ñu xamul dara xamuñ seen xaal xamuñ yooyu xamuñu yëfu yàlla ak yooyu xamuñu loolu taxu leen a jóg bu ñuy bu ñuy bu ñuy discuter ñoom di leen wax yoo xamante ne ñàkk ko amul teggin wala euh, waru la demee noonu xaalu salaama ñoom dañ leen di wax rek ne jàmm ak jàmm mooy duñ leen fekk ci discussion yoo xam ne amul njariñ dañ leen di pertal temps ndax ñoom dañ leen di ci kaw suuf ngir ñuy sant yàlla di gërëm yàlla di delloo njukkal seen borom ñu naree nekk nag. ah mbaam mu leen wéq ñu bëgg wéq ànd ak moom mooy dañuy sonal seen bopp ñu def li leen fi war moo tax dañu leen di bàyyi rek leen salama voilà salama voilà jàmm dal na jàmm am na voilà mu ngi noonu loolu ñëpp mooy wàcc goog ñu wàcc seen bopp lool kookoo am solo loolu moo am solo waaye du yaram yu nes ne feeg ak poids boo am te balance ya te hadith bi dañ ciy xamee ne kon tamit en plus yawmal qiyaam du jëf yi kese la ñuy waaw ndax comme li Mawlana Ibn Abbas wax inna li qiyaamati inna lil qiyaamati arasaat yawmal qiyaam dafa am ay bërëb yu wute am na jamono yoo xam ne eh, eh, seen seen jëf yi la ñuy la ñuy la teg ci balance yi waaw jëf yi la ñuy ci kaw balance bi waaw di peser seen jëf yi est dina baaxam déet waaw bu baaxul nag ah bu gën a diis rek moo tax faman saqulat mawaazina ci ngay gise lool képp koo xam ne diis nga say balance loolu ay jëf la waaye am na yoo xamante ne nii nit ñi comme nii suñu bor yonent ba lay saasaam euh, xamal ñu ko ne am na ci jamono yoo xam ne euh, euh, kii la mooy nit ki la ñuy teg waaw moom la ñuy teg aywa moom mu ñëw ñu daal koy peser voilà la muy la muy peser nag keroog mooy ngëm yàlla waaw mooy ngëm yàlla la de du affaire poids moo tax mu ne kon yooyu yëpp amul solo moo tax apparence yi lu bari c'est trompeuse day naxaate te tamit du loolu fala yàlla di xoole de déedéet li muy xool mooy li laay bi wax xoolul seen yaram yeeg seen yooyu waaye la nekk seen xol ya kon nag ñi nga xam ne dañuy jàpp ne ñu doya di lañ nga lay jullit lañ ndax boo nekkee jullit rek wàcce nga sa bopp bokk nga ci ñi nga xam ne ñu doya di lañ ngir seen borom waaye pas ñàkk fulla ci kanamu noon yi déedéet du ñàkk fulla ci kanamu yoon noonu yee jamais au plus grand jamais déedéet ah déedéet ñooñu nag euh, boo ko xafee doon nag gaa yi dinañ xam ne euh, yow mii yaay ab jullit yaa ci nga xamante ne yaa wàcc ngir sa borom te loolu moo am solo waaye du rëy rëyloog ak lan ngay peser ak bi nga xam ne ci lañ la teg ci poids yeeg ñan ñooy body builders yooyu amul solo kon nag wallahu taala alam lëkkaale bi suñu buntu mbokk voilà mooy mbir yi moom bu leen yaakaar ne ki eh, yaram yi la nekk ki ëpp dooleeg yu mel noonu déedéet waaye que que wàcc boppam ngir boromam ñàkk doole ca kanamu boromam xam ko te reconnaître ko xam ne moom mooy ki soxlaal fuqara moom ñoom ñoo ñi soxlaal seen borom waaye du ñoom ñooy ñi nga xamante ne c'est le contraire kon loolu la wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala wa sahbihi ajma'ina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin